an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baab ar-raabi'a ashar kon inshaa Allahu ta'ala ci jotaay bi ñu génn walillahil alhamdu wal minna ñu ngi woon ci xadiis cent quarante-neuf bi muy téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent mu nekkoon xadiis bi nga xam ne al imaamu moom lañu doon présenté ci toolu nit ñu sell ñi ba léegi ci di wax daal di jublu ci jaamu yàlla yi la nga xam ne moo ci diggu dóomu loo xamante ne jaam bi dina ko àttan te du ko jural ak toqi ak tayyeel après ci jaamu yàlla ak bu yokkat mu noon xadiisu saydna abu juhayfa wahb ibn abdillah as-suwaa'i radiyallahu anhu mu ne woon gisoon nañ agsi woon nañ fi mu ne mooy njàlbeenu xadiis bi annahu qaala mu ne aaxa nabiyu mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam da dafa mbokkale bayna salmaana wa abi darda diggante saydna salmaan ak Seydina Abu Darda Uwaymir radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne nag noon noonu la demee ah mu ne foofu la ñu waroon foofu la ñu waroon ñu ko mu ne fa zaara Salmaanu Aba Darda ah mbokkale boobu yeneen traçais sax mbokk la leen nag. Seydina Salman radiyallahu anhu daal di dem ziyaare ji benn bés mbokkam nii ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam boole loola tekkiwul na ñoom ki leen yonent bi alayhi salaam boole loon kese la ñuy ziyaara ah, déedéet mooy lien bi muy am ak moom du ko am ak keneen dëgg la waaye ñeneen ñépp uxuwa fil islaam wal iimaan wa soxba waaw mbokkoo ci nekk ay jullit nekk ay gëm yàlla dañ koy toppatoo waaw. nekkuñ ne ki ki leen yonent waaye saa saa booleel kese léegi ñu ci des non sama yoon na wax déedéet mooy kii dafa am jagle waaw ndax ki nga xamante ni moo leen di defar yéen ñëpp moo leen boole yéen ñaar te boolewul ak keneen loolu am la lu tax nga jàpp loolu ndax moom te xam ne kóllëre la waaye ñeneen ñëpp da am ak ñoom ay liens yu baax ak yu rafet ak di dem leen te ñoom di dikkalante ñoom di leen dimbali ñoom ñu lay dimbali yooyu. voilà léegi nag fa zaara salmaanu Abaa Dardaa Seydina Salmaan dem seeti benn ba ziyaara ji Seydina Abu Dardaa radiyallahu anhu waaye ba mu ñëwee ci kër ga faraa Umma Dardaa yi bi mu ñëwee fekku fa ki nga xamante ne nii mooy boroom kër gi mooy mbokkam ni di Abu Dardaa fekk ko fa waaye soxna si la ca fekk muy Umma Dardaa Dardaa mii nag moom xayra la tuddoon xayratu bint abil hadrad wala bint abi hadrad moom saxaaba la baayam abul hadrad moom itam saxaaba la woon radiyallahu taala anhuma al aslamiya waaw moom noonu la ummu Dardaa noonu la tuddoon xayratu xayratu bint abi la abi hadrad al aslamiya waaw ndax abu darda dafa am ñaari soxna yu tudd ummu darda xam nga abu darda mooy baayu ad darda ummu darda mooy yaayu ad darda dafa njëkk am benn soxna moom mii moom moo fekkee kooku mooy saxaaba bi mooy xayra mii xayra bi saxaaba la di doomu saxaaba radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaye moom mi ummu darda bi moo njëkk a génn àddina abu darda waaw bi mu génnee àddina nag ya sayyidina abu darda dafa amaat beneen soxna boo xamante ne nii moom tamit ummu darda lañ koy wax mais kook du saxaaba parce que fekkewul jotewul yonent bi alayhi salaam taabi'i la moom taalibe saxaaba la mais ndax jotewul yonent bi alayhi salaatu salaam alors que kii nii muy wax xayram yi ummu darda jamono yonent bi alayhi salaatu salaam saxaaba la bu jigéen ay xadiisam mu ngi ci musnadu al imaamu ibnu Muhammad am na xadiisam bu ne foofu rahmatullahi alayhi bi mu génnee àddina moom mii pour ñu àggale lool ngir nga bañ a juum nag jaawale léegi ummu darda tout le temps nga foog ne même personne bi la déedéet. bu dee ummu darda bi ñuy wax jamono yonent bi alayhi salaam kooku muy soxnaam su njëkk si mais ginnaawam ginnaaw yonent bi alayhi moom mii dafa amoon beneen soxna muy Seydou Seydina Abu euh, Abu Darda beneen soxna bu tudda ummu boo xam ne ummu Darda lañ ko doon wax xam nga kële nee nañ la kii bii nii Seydina Salman fekk fi xayra la tuddoon kanta ki mu dencaat ginnaaw gi kooku. hajmiya waaw haji ah non hajima la tuddoon hajimatu la tuddoon hajimatu ñu koy wax ummu darda voilà kooku nag bokk na ci saxaaba yi ay taabi'iyaat yi gën ci jigéen ñi yi moom mii ak ak bint Siiriin yi ñooy sangi ñi nga xam ne ñooy taabi'i yi taabi'iyaat yi yu jigéen yi. ummu darda bii di hajima moom nag ah Seydina bu Darda bi muy génn àddina denc na ko ba moom Seydina Abu Darda génn àddina bàyyi ko fi waaw te solo xadiis jële ko ci boroom këram bi Seydina Abu Darda waaye kooku noonu du saxaaba bu jigéen de kooku taabi'iya la kon nag mais léegi fay kon ban ummu Darda la wax fii bu dee yaa gis <laughs> war j'espère que nelawoo nekkoo di dajjantu ko waa ah hadis bi kan nee na idaa naasa ahadukum ah <laughs> kenn ci yéen ne di di di julli huwa yusalli falyaqul bu dee ci julli la ñu yonente bale sa sàmmay loolu kay ah ci toolu toog di jàng it boo naasa kay bàyyi ma ma yarqut <laughs> ma arqut bo gisee fay yow de <laughs> waaw baax na nelaw kon loolu daal mooy sa lay baax na kon Ummu Darda bi ñu mooy xayra hmm? kii ñuy wax nii mooy xayra kon mu ñëw kon Seydina Salman kon lijjanti nañ ban Ummu Darda la ñuy wax fii ah comme Abu Dhar ak Ummu Dhar Seydina Abu Dhar soxnaam si Ummu Dhar <laughs> voilà <laughs> waaw comme rek ñu ne voilà comme yow. fay boo amoon dàkkantal ñu lay dàkkantalal ah abu abdillah nga am soxna yàlla la ko borom bi may <laughs> génne la ci uzbu ba sawaay <laughs> ah doo amee <laughs> wax nga ko bu yàgg lii moom yeewu nga ah, eh, nga tudd ñu lay dàkkantale abu abdillah sa soxna ñu koy di nga war a am insha allah bu ko borom bi defee ñu koy woowee ummu abdillah waaw kii ummu abdillah kii abu abdillah yow abu abdillah sa soxna ummu abdillah comme loolu la <laughs> kon mu ne fa zaara salmaanu abu darda abu darda i sayyidina salmaan dem seeti mbokkam bi abu darda faraa ummu darda i mutabazzila way bi ñëwee daal seetlu fekk fa boroom këram bokk fa mbokkam nii di sayyidina abu darda waaye soxna ci la fa fekk mu ngi ko fekk daal mu la mooy daal mu ngi sol yére yoo xamante ne mooy daal li naan toppatoowul boppam daal <laughs> waaw moom daal toppatoowul boppam de waaw yére yu xaw a yu ñu naan yu xaw a normal yi bo bo jigéen bi solal boroom këram sax gis na ne moom solul lu mel noonu te moom ci kër gi la ne waaw moo tax daal bi nga xam ne ci la seetlu loolu xam nga xadiis bi eh, boroom Hilya indi na ko. Euh, mu jaar ci ummu darda mu jëla ko ci seyna abu darda muy ummu darda biñ la mujjee wax bi nekkoon taabi'iyaat taabi ci taabi'iya yi ku ji koo nga xam ne gisul yonent baay saa jële ko ci boroom këram waaw mu ne seyna euh, boobu abu darda ci boppam moo ko nettali ne seydina salman radiyallahu anhu da koo seet si <laughs> bi mu ñëwee gis sama soxna sa woon mu nekk koo xam ne daal ku ràpp la raksatul hay raksatal hay ah daal meloom daal ràpp na daal mooy daal euh, toppatoowul dara waaw boppam kon ci la ñuy xam ne mutabazzila mooy lool waaw Seydina Salman nag boroom fiq la waaw ku kaley mbir la woon ci ñi boroom xam-xam yu mag yu saxaaba yi radiyallahu anhum bi nga xamante ne nii ci la seetlu loolu fa qaala mu ne soxna si mais ma sha'nuk waaw waaw mais lan moo la dal lan moo hein mbaa tout va bien waaw comme mu mel sa mbir mooy ça va mbaa lépp jàmm mbaa yaa ngi jàmm rek hein mbaa lépp jàmm rek mbaa jàmm rek am <laughs> lan mooy sa mbir mbaa lépp jàmm rek <laughs> hein qaalat ah moom itam dafa muusoon am xel xam na lu tax Seydina Salman laaj ko lii mooy seet xam ne ne seetlu na ci moom noo xam ne jigéen bu normal waroo mel noonu quand ci biir kër waaw lii dañ ci xame ne jigéen daa war bi toppatool boroom këram ci boppam comme boroom kër gi moom itam noonu la war a di rafeta di di toppatoo boppam ngir soxnaam tamit waaw comme li Mawlana Ibn Abbas al-habru al-bahru radiyallahu anhuma doon wax naan man damaa bëgg ni ma bëgg sama bo sama soxna di ma di ma di ma taaralal di ma waajal noonu laay taaralal ngir moom loolu waaw ne ñu yaay léegi fii gars yi bala ma am nag ke <laughs> gis gars yi buñ demee conférence wala ñuy wax yooyu naan jigéen ñi moom moom moom léegi ay léegi jigéen ñoo xam ne ndoket ndoket kese lañ lay may waaye yow ma boo waxoon dëgg yow itam xam nga lam la mooy waa góor goo xam ne bolok kese waaw lay jam sa waay nag ah waaw moom moom bolok bolok kese la dóor saay am nga loolu lool ay caaxaan la ay bolok yu garaaw la lay la lay may wala benn benn benn mabal quinze am bi mu yor sawaay envoy ah, ñëw nii rek mu jam ko tiim nag tiim tele bi di zappe kese waaw lu nekk nag mu ne defal leen ma ko waaw yow yow xam nga ne yow defoo fi dara nga fi deful waay eh. demal toog defoo fi dara nga deful <laughs> kon loolu <laughs> tamit mooy li normal ndaw si nag xam na li tax Seydina Salman wax ko mu ne ko xaalat mu ne ko ah dem danga maa laaj ah <laughs> lu tax ma mel nii mu ne ah inna xaalat mu ne ko axuuka Abu Darda laysa lahu xaajatun fi dunya mu ne ko sa ah sa mbokk mi kat Abu Darda di sama boroom kër kat laysa lahu xaajatun fi dunya radiyallahu anhu moom amul benn aajo ci àddina mooy amul benn aajo ci soxna yi waaw moom amul benn aajo fii nisaa dunya moo tax ah ci imaam ad-Daraqutni sal dina koy solo rahmatullah alayhi foofu dane fii nisaa dunya mooy axuka Abu Darda laysa lahu haaja fii nisaa dunya amul benn aajo ci soxnaay ji addina bi moom moom da leen daanaka da leen fase rek mooy takk na ma nii waaye mooy du ma toppatoo mooy yitteeluñu ko quoi <laughs> moom mu ngi ci yeneen moom. waaw moom daal amul aajo ci yooyu waaw moo tax ci beneen am na benn riwaay boo xam ne al imaam Ibn Xuzayma rahmatullahi alayhi da alayhi imaamul moom it soloo na ko foofu ndaw si da cee teg ne yasuumu an wa yaquumu al waaw moom daal li muy def bëccëg gi yëpp da koy woor bu guddee mu taxaw di julli kantaa man moom ah ma nekk ci lal bi rek waaw bu ñëwee ci bëccëg gi fekk ma fi ah ma mel ni ma mel moom taluma sax waaw ay ci dëkkoo gi mu ko war a dëkkoo di jegeek moom waaw di jegante waaw di am muy am ci moom bànneex ndaw si di am ci moom bànneex loolu talu ko sax waaw <laughs> léegi nag Seydina Salman ndaw si wax ko lii mu jàpp waaw dañ ci xam ne nit hein man naa seeti nit saa mu yëgal ko ne maa ngi ñëw waaw loolu man naa nekk obligé rek à chaque fois que ne il faut nga ne waa ji maa ngi ñëw dëgg la boo mënee def lool defal waaye c'est pas obligé tout le temps nga wax ko xam nga ñi ñoom ñoo julleendoo ci jàkka yeeg yooyu bàyyi ko ba benn kii mu ne ko dinaa fa ñëw man na ko yeneen tuwaay saa saa noonu la léeg-léeg da doon ñëw fenn saa ne maa ngi ñëw. mais yenn yi tamit da doon yëglu ne ngir buy ñëw da doon yëglu waaw kon nag mu ngi noonu léegi waaye bu dee na yow ki ngay seeti en général doo ko fekk mooy kooku moom bi yoboo nga yëglu ba mu xam ay programme ba mu wax la heure mu fay nekk waaw te tamit dañ ciy gis ne xam nga xadiis bi wute na xadiis bi euh, bi doon wax ne Seydina Siddiq radiyallahu anhu dafa ñëw fekk ay am ku fekk këram quoi affaire bi nag neexu ko quoi mu dem wax ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba Yonent bi sallallahu alayhi daal di wax saxaaba yi radiyallahu anhum mais bu leen di ci kër nit ñi noonu euh, sans pour autant mooy ngeen ànd ak boroom kër ga wala yu mel noonu ngir daw fitna voilà ndax xam nga suñu borom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam góor ak jigéen bu ñu wéetee ki leen ñetteel mooy saytaane loolu lu jara bàyyi xel la waaw mooy yow bul def buñ nee ñoxor njaay rek nga dem kër sa waay sa xarit bi wéet ak sa ngeen di waxtaan di am affinité loolu baaxul de waaw loolu moom na la leer ne saytaane leen di ñetteel waaw voilà Seydina Salman occasionnellement du tout le temps la def loolu daa ñëw rek daa ñëw di seet ci bokkam mi waaw te ñun léegi borom bi daal ne nañuy yombalal ay moyens de technologie ay yoo xamante ne ci wàllu jokkoo téléphone yaa ngi fi yaa ngi fi man ngaa SMS walla nga woo laaj waaye yow sa kër kañ loolu moo gën a sàmm kañ nga fay nekk waaye dama laa bëggoon a seet ba mu wax la kii ne la jaaw kay nga ànd moom loolu mooy li gën a sàmm waaw rawatina jamono jii nga xam ne moom lañu nekk ah li yàlla xam doy na waaw. dafa nekk yoo xam ne boo koy souligner sax ñenn ñi jàpp way saay nag saay lii lan moo ci ne xam nga lu tax lan ngay ngay lan moo ci tax parce que dañoo miin mbon nga ne muy déet waaye sa sa wax ji garaaw ma ne la fu mu garaawee yeneen tubaab yi saa saabu loolu la ne lii bu amee jigéen bu ayyuma ma rajulin amul benn góor boo xam ne dafa wéet ak jigéen lu dul ak shaytaanu saalisuhuma shaytaane moo leen di ñettal da shaytaane lu muy def day xemmem loo kii xemmem loo ngir la na am ak li yàllay tere ak di xool ndaw si di am lu muy xool ci yow yaw itam nga am looy xool ci moom di apprécier moom it muy apprécier ak kàddu yeeg yooyu ak noonu ba ni nga xamante ne nii nag ca la loolu rek loolu rek l'islam da koo da koo da yeneen tubaab saa da koo tere waaw. waxu la moom la cay xew après la cay xew après moom day gën garaaw rek waaw léegi kon nag mu ngi noonu. rawatina léegi moom léegi moom saway yii deel utiliser yooyu bul di wéet ak soxnaay nit ñi waxuma soxnaay nit ñi sax jigéen bu la genn kese amoo droit di wéet ak moom noonu moo xam danga ne da nga koy jàngal diine laa waxa ah. moom gis naa ne mat yi aayu ci man dama cee aay ma ko ciy dimbali déedéet na nga ut ku leen ñetteel te bu mu nekk seytaane kon nag mu ngi noonu loolu mooy li nga xamante ne nii loolu mooy li ràññeeku léegi waaw mooy li ràññeeku te noonu lay demee ah moo tax booy seeti ay nit eh, eh, koo xam ne jàmbur la ci yow soxna soo xam ne jàmbur la wala keneen sax koo xam ne dafa am ay soxna yu fa ne wala ku fa ne yow na nga fexe ba bu fa wéet ak waaw léegi nag <laughs> mais lii day wane ne mën naa nekk bu dee aminal fitna waaye aminal fitna googu moom léegi moom amul waaw yeneen tubaab saa saa wax nañu lu leer <laughs> voilà léegi bi nga xam ne kon ci la ko Seydina Salman soxna si wax ko lii mu xam li mu xam jàpp mu ne fa jaa Abu Darda léegi nag Seydina Abu Darda ñëw agsi fa sanaa lahu ta'aama mu defaral Seydina Salman préparel ko benn plat <laughs> hein voilà léegi nag ne ko fa qaala lahu kul ne ko lekkal fa inni saa'im man damaa woor mu waajalal ko kon benn plat fa qaala lahu mu ne ko nag kul Seydina Abu Darda ne naa Salman léegi lekkal waaw ne ko lekkal <laughs> hein inni saa'im <laughs> lii moom man ngaa lekk kanta man moom damaa woor qaala sayna Salmaan ne maa ana bi aakilin hatta ta'kul oh, man de damaa nekkul di lekk fekk yow mii lekkoo duma lekk fekk lekkoo ah al imaam al Bazzaar rahimahullah Abu Bakr soloo na ko mu jaar ci ki ko Seydina Serigne imaamul Bukhari di Muhammad ibn Bashar Bundar foofu dane ci yoon boobu aqsamtu alayk waat naa ci yow la ko euh, Salman wax ne ko di dog waaw <laughs> waaw <laughs> na ko noon al imam ibn Khuzaymah miñ la waxoon sànq noon la ko soloowe al imam at-Tabarani it miñ la waxoon soloo na ko noonu te ne dafa waat ne dane ko di nga waat di damay maa ngi waat ne di dog waaw fii mu ne maa ana bi aakilin hatta taakul lool nag boo demee ci shurah yi dinañ la wax que ne euh, pourquoi amul ci riwaay imaamul Buxaari bi rahimahullah te mu nekk ci loolu moom taxuñoo jóg kon nag mu ne ko maa ana bi aakilin hatta taakul waat man de du ma lekk lu dul yow nga lekk ba pare plat bii nga ma tegal naan lekkal man damaa woor lekkal man damaa woor man du ma lekk fekk yow lekkoo man du ma lekk fekk yow lekkoo waaw léegi fa ah mu xam ne Seydina Salman mii xam ne Seydina Abu Darda xam ne Seydina Salman radiyallahu anhu ma daal dinay dogu ne moom du lekk ci lekk ci moom plan bii mu ko moom du ko lekk fekk moom mii lekkul même bu nee ne daa mooy wooru wooru naafila la <laughs> mu xam ne dogu na fa mu lekk voilà mu ngi noonu bu dee ñi waat loolu lañ la doon wax ne la sa mbokk bu la nee wàcc leen ne yow nag sa waa sa waay suba looy def nga ne ko suba de da ngay liggéey nga ne non non non naa ci yàlla ni suba di nga ñëw kër ga quoi non yow saa yi def femme bi bu fi nekk nag ah dara laa ñu wul comme que kii na yow defal ko loolu rek waaw waaw muy al al li nga xamante ni mooy. woyof gi nga xaw nekk jullit comme yeneen tubaab saa saa wax day woyof nga woyof defal lool sa bokk jullit parce que insisté na nga delloo ko waa garaawul dinaa ñëw mais nag xam naa du ma fa yàgg de mais dinaa ñëw insha allah voilà mais bu ne no kon dara laa ñëw déedéet mu gis ne Seydina Salman daal def na lii insisté na ah mu lekk fa akala mu lekk ak moom waaw <laughs> léegi nag bi nga xamante ni fa la maa laylu kon mooy dog na koor fa lamma ka dinañ ci ñëwaat ci masalaam mais xam nga tuddoon nañ ko fi ci jotaay bi ñuy wax ci ciy julli na nelaw yi ah, hadis bi ñu génnoon ki nga xam ne day day day ida naasa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm waaw ki nga xam ne day julli ah commencé jantu na tëddi waaw na dem noppala ko ñu tëddi ba nelaw ba nelaw yi def waxoon nañ fa ci brosse woon nañ xa euh, masala bi ci lañ doon wax naan maliki yi naan xajjuna tawaafuna xajjuna umratuna tawaafuna ak kii euh, euh, ak i'tikaaf ak yooyu nga xam ne ak sawmuna nga xam ne boo joxasee tàmbali salaatuna yow doo ko mën a dox ak umratuna waaw umra ak ñoom yëpp ci d'accord ndax borom bi moo new atimul hajja wal umrata lillah matal leen aj ak umra yàlla tax waaw mooy bu ngeen ko tàmbalee amul dem ba ci biir daan man nag non finalement ba naa ko quoi déedéet koy àggal mais est bu may doon julli comme lee comme waa ji doon nelaw génn ci ah génn ci julli ji waxoon nañ naan asalaamaaleykum wala mu commencé ñëw ci mbooloo mi ñëw ci jàkk ji di julli di julli ñaari rakk bi mu commencé premier dafa commencé allahu akbar rek imam bi ñu jóg taxawal te moom xam na ne bu fi naree julli ñaari rakkaan yi rakka yi dina am rakka yu ko raw nu muy def naan ko continuer sa julli ji après nga ci dañ naan ko déedéet bu dee xam nga ne man nga coo julli te daloo raw waaw loolu man ngaa continuer mais bu dee ne benn rakka bi da lay raw bu boobaa yow da ngay sëlmal mooy loolu waxoon nañ ci ci lu gàtt dinañ ci ñëw ci côté koor gi waxoon nañ ko tamit que ne lii Maalik yi rahmatullah wax na yooyu ku ci dugg doo ci génnaat waaw même bu dee ne du farata même bu dee naafila la boo ko tàmbalee il faut nga àggale ko contrairement ak li waa jumhur wax min ash-Shafi'iyyati wal Hanabila euh, dinañ gis masala boobu insha allahu taala dinañ ci gën a taxaw léegi kon moom fa saaba kon euh, euh, euh, bi mu ne ko damaa le woor mu ne ko ma ne man de duma lekk fekk lekkoo man Salman Abu Darda lekk fa akala fala maa kaala laylu bi guddi gi jotee <laughs> bul fàtte ne soxnaal si ne am na ko moom day woor bëccëg gi di nelaw guddi di di di taxawal guddi yi rek dinaa fi la <laughs> léegi nag bi guddi jotee ah <laughs> njaal deenu guddi gi rek ah ndax Seydina Salman comme que soxna si wax na ko le il faut mu régler affaire boobu yëpp baloon fee jóge amaana sax ba fii ñëw fanaan fi taxu ko war jóg mais comme que gis na lii régler na koor ji ndax fexe na ba ba mu dox kooram waaye am na leneen lu ko soxna si wax nee na ko moom guddi gi lay julli rek mu fanaan ci ñoom moo tax ci riwaa imaam ibnu euh, Xuzayma bi dane summa baata inda ginnaaw gi Seydina Salman fanaan fa moom léegi nag jotee falammaa kaana al-laylu dhahaba Abu Darda yaqum Seydina Abu Darda guddi gi daa commencé rek mu bàyyi ba ñépp kii mu bëgg a jóg ah ngir commencé naafila yi nag ah fa qaala lahu nam Seydina Salmaan da ko eh nelawal tëddal nga nelawal <laughs> waaw moom mu nelaw gis nga bi ñu simple woon mooy amul xëccoo quoi néewul quoi yow quoi yow yow comme yow yaay toog <laughs> hein mu mu ne ko ah, tëddal moo am na ci benn riwaaye da ko mais sëy naa kii <laughs> Darda radiyallahu anhu da ne Salman mais Salman mais danga may danga may tere ma jullil sama borom wooral ma wooral ngir sama borom jullil ngir sama borom mu ne ko nelawal rek voilà mu dem tëddi moom it <laughs> qaala lahu nam nelawal fa naama nelaw mu tëddi waaw léegi summa zahaba yaqum mais mu nelawee tëdd géej ak dem ba ci biir bëgg a jógaat fa qaala nam sëy Abu Dar Salman ne ko waat ma ne nelawal laa wax <laughs> mooy du da ko wax rek mu tëdd jógaat non dafa tëdd nelaw tuuti après jóg ngir waajal ngir dem naafila guddi commencé nag naafila comme que bu njëkk bi heure bu njëkk bi tere na ko muy defaat mu ne ko waat nam ne la wallaa wax <laughs> mu ne nag fa lamma kaana min aaxiril layli ba nga xam ne ci la nekk nag ca mujjanteelu guddi gi waaw loo ca xaaj bu mujj ba ci guddi gi ba loolu xewee nag ca jamono joojee léegi nag qaala Salmaan Seydina Salmaan nag ne ko qumil an ne Abu bokkam ne léegi jógal léegi heure bi nag man ngaa jóg nag nga commencé julli nag waaw <laughs> ne ko nag lii moom mooy mu ne ko léegi heure bii nag jógal nga daal di ciy jóg nga daal di julli li ngay julli say naafil ah qaala Salman Seydina Salman bi mu ko waxee lool ne ko jógal léegi fa salla yaa jami'an moom itam mu ànd moom ñu jàpp waajal ñu julli hein naafila waaw léegi biñ defee loolu fa qaala fa salla yaa jami'an ñu julleendoo naafileendoo loolu dañ ci xam ne naafila man nga xoole def a mbooloo waaw man ngaa naafile mbooloo yi ñaari nit ngeen au lieu kenn taxaw fee di naafile kenn taxaw fee di naafile man ngeen a boole ngeen naafile voilà léegi ñu jullee ndoo biñ jullee pare fa qaala lahu salman sayyidina salman nag ne ko hmm? li rabbika alayka haqqan waaw ne ko gis nga dëgg sa borom yow Abu Darda alayka haqqan dafa am ci yow aq aqub lat loolu xadiis yi la yenente ware saa sa waxoon Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu anhu ba mu ko supporté ci gëléem gi ne ko yaa Mu'aaz ibn Jabal e yow Mu'aaz di doomi Jabal mu ne ko labbayka ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayk naa la te pare ngir dégg topp li nga xam ne moom nga may digal ak li may ak la bàyyi la may tere wala la may doy ngir nekk ci mu waxaat ko ne ko yaa Mu'aaz ibn Jabal yow Mu'aaz ibn Jabal mu waxaat ko la même chose labbayka ya Rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam wa sa'bayk ko ñetteel yoon ndax liñ koy wax dafa nekk d'une ngir na mobiliser lépp ngir teewlu taatat waamee xam-xam yi ko yonent mi alayhi salaatu bëgg a sotti waaw mu ne ko kon yaa labbayka ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sa'dayk mu ne ko na xam nga yàlla ci nit ñi ak yi àqu nit ñi ci yàlla mu ne loolu da yàlla ak yeneen taam ñoo xam alayhi salaatu wa mu ne ko àqu yàlla ci nit ñi mooy ñu jaamu ko te duñ ko bokkaaleen dara kon loolu rek lañ ci soxla ah kon mu ne ko inna li rabbika alayka haqqan dëgg-dëgg am na sa boroom am na ci sa kaw àq waaw kon nag benn ngoog mooy àqu yàlla nga jaamu ko te bu ko bokkaale yi mu la digal ne la def ko farataal ko ci sa kaw nga koy taxawe te yim la tere nga koy sol loolu mooy àqu yàlla ci yow te bu ko bokkaaleeg yàlla bu ko bokkaaleeg dara na nga ko wéetal ni nga koy wéetale mooy du topp ay digal tey sori ay tere bi waaw léegi benn ngo mu ne wa inna li nafsika alayka haqqan mu ne ko ta sa bakkan sa bopp sa bopp bi la yàlla jox sa yaram sa loolu dafa am àq ci yow moo ci la yaram sa sa sa doon wax naan borom bi dafa bëgg bu joxee kenn karaw mu toppatoo ko mais bàyyi ko mu tukkaaraloo eh. ku la gis foog nga njuuma la dajeel nga naan damaa dëddu àddina déedéet loolu bokkul ci dëddu àddina déedéet jullit waxoon naa la day correct waaw yeneen ci ma lay saa saa bokk na bu doon tukki li nga xam ne da doon ànd ak moom saa su ne peñe peñe seetu soccu ak parfum loolu moom fu mu doon nekk da doon nekk ak bu doon tukki day nekk ak moom waaw ngir muy waajal boppam hein ak di xeeñ neex ndax moom moo gënoon a neex xet gi doon bi doon génn ci moom moo gën a neex sax misk loo loo ak di soccu sunanul fitra waaw di defar boppam waaye l'islam li suñu boroom nax na wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata naka noonu lañ leen defee xeet boo xam ne dafa diggu dóomu gis nañ ko fan yee mooy nekkuñ te dafa dëpp bunt bi ñu nekk al iqtisaadu fil ibaada bul ëppal waaye bul gàttañ ëppal gi nag mooy góor goo xam ne fu ñu ko fekk yi mu ngi tiim seetu yeeg bopp beeg di defar aka raay aka baram aka kii di di di liisal ka yooyu moom dëkk dëkk ci dëkk ci dëkk ci loolu tamit du du du li nga xam ne moom lañ gërëm waaw moo tax xaalis bi nekk ci bulughul maram saxaaba ma ne radiyallahu anhu na hada rasulullah borom Bulughul Maram indiwul ci kaw noonu mais hadith boobu wa an rajulin sahiba rasul an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hadith boobu ni mu commencé mooy benn waay boo xam ne ab saxaaba la woon tudduñ turam mais jahalatu saxaabi la tadur waaw ñàkk xam saxaaba bi kan moo ne yonent bi saa saa nee na maadaama saxaaba la loolu yàqul hadith bi ndax ñoom ñépp ñoo wóor borom dee leen wóorul. moo ne ñoom ñoom dañoo dañoo ñoom dañoo radiyallahu anhum te borom bi nee na inna allaha la yarda lil qawmil fasiqin borom bi nee na maa leen gërëm muhammadur rasulullah walladina ma'a ashiddaa'u ala al-kuffari ruhamaa'u baynahum borom bi leen sellal te nee na inna allaha la yarda 'anil qawmil fasiqin moo leen gërëm te borom bi nee na man du ma gërëm ñun ñoo xam ne ay génn topp la ay kàccoor la waaw moo tax boo xamee ne sax yow moom li ñuy seet xadiis bi du ban saxaabaa ko wax loolu du wax ci xadiis bu Seydina Abu Hurayra solo ak bu Seydina Siddiq solo ci côté boobu ñoo ci yem képp waaw mooy ba bu dëgëree ba seen kaw mooy leer na ne yonent ma lay saasaama ko na li ñuy seet kay mooy ñi nekk ci seen suuf est-ce que gaa yooyu adlu la est-ce que waa ji wóor na digne de confiance waaw est-ce que wóor na est-ce que nekkul ko nekk na koo xam ne ay waxam jar naa jàpp wala jar na jàpp waaw boobu hadith boobu ni mu commencé nahaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yata an yatamash an an namtashit an yatam an yamtashita ahaduna kulla yawm waaw yeneen yooyu saasaam dañoo tere kenn ku nekk ci ñun di peñew saa su ne jour bu nekk mu nekk rek ci peñe di kii saabu non mooy bari loo koy def waaye bu jëppal moo tax baax na des fois nga bàyyi noonu waaw mais mu bañ a nekk tamit sa aada yow tout le yaa ngi ci cuqaaral cuqaaral cuqaaral kese loolu moom moom du diine non li ëpp da mooy da ngay correct di toppatoo sa bopp karaw gi la borom bi jox waaw ak yu mel noonu waaye nag bu ci ëppal ndax boroom bi bëggul ëppal kat waaw ndax sinon waa ji day xaw a mel ni jigéen ñi nga xam ne afaman yunasha'u fil hilya <laughs> waaw day xaw a niroog ñoom te nag borom bi daa def jigéen ñi ni ñu mel bëgg ñu mel ñoom ni ñu mel def góor ñi ni ñu mel bëgg ñu mel ni mel waaw kon nag mu ne ko wa inna li nafsika alayka haqqan sa bopp am na ci yow àq waaw bu ko teg ci jaamu yàlla yi loo xam ne attalu ko ba bu ko defee ak saana mu maar ci jaamu yàlla dootu ko neex dafa am ceew ak teg ko lu mu attan loolu la boroom xam-xam ay rey boo ko bi nga xam ne moo gën a jub ay rey bakkan non mooy tàggat bakkan bi noot ko voilà noot bakkan waaw noot bakkan ci naka ci teg ci alquran ak sunna waaw te loolu li la ciy dimbali mooy jaamu yàlla yi lii li mu yonent bi alei wax iklafu min al a'mali ma tutiqun ngaa dajjoo leen chargé wu leen yenu ci jaamu yàlla yii loo xam ne di ngeen ko attan sa bakkan bi dafa am ci yow ak daa war di nelaw ngay war di noppaleku di dallu yooyu yépp ay àq waaye àq bi dina mooy teg ko ci jaamu yàlla yoo xam ne dina ko àttam ba bu ko defee moom ci lay mën a nekke nafsun radiya mardiya waaw boo xam ne day gërëm li ko boroom bi def ak suñ ko teg borom bi gërëm ko waaw yaa ayyatuha nafsul mutma'inna mu nekk nafsul mutma'inna bakkan bi dal nekk radiya nekk mardiya am gërëmu boromam mu gërëm li ko borom bi defal nga xam ne moom ci gërëm kese lay nekk wa raddini bil qada rabbi waaw nga xam ne da gë borom bi da ngay gërëm loo ci yow da mujj lépp lu borom bi def neex na la gërëm lu ko doy noo na la doy loo nga xam borom lépp lu mu def dañ day neex même bu dee ci biti nii lu naqari la lu bakkan bañ la parce que tëggat nga sa bakkan bil qur'ani wa sunna ci alquran ak sunna ba loolu dara du ko neex lu dul neex borom bi tabaaraka wa taala loolu àq boobu foog nga defal ko sa bakkan noonu la ñuy xeexe bakkan mais du ay privation kese yoo xam ne yow toog guddi comme yow li euh, woor saa su ne di kii saa su ne moo la ma saama man saama dëhër mais ma ne ki woor at mi yëpp jàpp dundam yëpp woor kooku woorul bu foogee ne mu ngay noon bakkanam tay la dina am may bakkanam doole ci kawam waaw ah, yow sawaay ndékki woo <laughs> naan da dëdd ko waa ah, moo tax da bàyyi ndékki te fu ñu la fekk fu heure ndékki jote sa xol sa xol meeg sa xel meeg sa yaram léeg <laughs> mu ngi ci ndékki sawaay sawaay dina ndékki ñu sant yàlla moo gën nga ne fi yow dëdd boo ko dëddoo ci dugal ko sa gémmiñ sa xol bi dëddoo ko ndax sa xol bi yépp ay jële waay croissant ay jële waay ñi oh! yow fay <laughs> ah, <laughs> ah! ah, yow yaa ngi xalaat yooyu foo tollu yaa ngi ba yu bari sax doo ci mën a concentré wu ndax loolu yàlla la loolu moo gën <laughs> kon sa bakkan dafa am ci yow xaq wa li nafsika alayka xaqan wa li ahlika alayka xaqan Seydina Salmaan di continuer ne ko te gis nga sa say ñoñ say sa waa rawatina sa soxna dafa am ci yow àq am ci yow mooy àq nga koy dundee ngay dund moom al wa ashiruhunna bil ma'ruf bi alquran wax dund leen dund leen ak soxna yi ci njekk waaw li ñu am àq di am ngay sëy ak ñoom da koo war a remplir àq yi nga xamante ne nii di nekk ak ñoom di waxtaan ak ñoom di nekk ñu xam ne nekkuñ ci désert quoi sinon kon vivre en couple qu'est-ce que kon lu tax nga fiy marié mu nee après c'est pour quelque nekk taxaw fee ku nekk taxaw léegi au temps des smartphone du ku nekk tigma smartphone am ngeen nekk noonu rek ah mu nekk ñaari parallèle ko mel ni ay ligne parallèle lañ ci kër gi kenn ki bu newee fii keneen ke ñu ngi ci wet gi de mais du ñu laalante mukk ku nekk a ngi ci ay mbiram kii soxna fee gi sëgg ci smartphone am ab téléphone am di dugg ci sitam yi ko neex di waxtaan ak cateeg ña ko neex góor gi tamit mu ngi ci ay sitam di seet la ko neex di cateeg ña ko neex bu tëdd di jotee ku nekk banque seeti fee loolu moom bu ñuy lekk sax daanaka kay lañuy nekk ku nekk yaa ngay lekk tiim sa téléphone di catewaale sa càmmoñ ak yooyu te wow mooy ki tamit de ñenn ñi moom càmmoñ lañuy lekke di catee ndejoor walla iyaazu billaah <laughs> ñoo ñoo yées waaw loolu moom du dara wali ahlika alayka haqqan sa soxna daa am ci yow ak sa waa kër dañoo am ci yow ak gis nga bu dee ko yàlla may njaboot la danga leen a war a yar ci diini du du du du du du excuse nag nga naan yow da ngay jàngale saa su ne moo tax yow amoo du amoo sax xala ah sax jotu jàngal xale yi amoo jotu yar yaru diine loolu lu excuse boo ko manul yow yaa ko war boo ko manul nga ut ku ko taxawee du ko def waaw mais dafoo ci dara ba bare di excuse woo boo nekk ñu naan moom kay séminaire bi conférence bi day oustaz diw fii nangam sàngam moom du toog alors que doom xamuñu dara waaw doomu ñépp ngi xam ba mbes doomam jàngalu leen te utul koo def ginnaaw loolu génnewula ci loolu àq nga teg leen ci yoon wallahi yow ci sa kaw la teg waaw yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm yàlla ah fegal leen seen bopp ak seen ñoñ safara ah kon nag insha allahu taala des na tuuti eh, bii di ñëw ñu àggala ko taala